wa an ibni umara radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana idha istawa ala ba'irihi xaarijan ila safar xaarijan ila safarin kabbara salaatan thumma qaala subhaana alladhi saxxara lana haadha wa maa kunna lahu muqriniin wa inna ila rabbina lamunqalibun allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarda allahumma hawwin alayna safarana hadha watwi'anna bu'dahu allahumma anta as-sahibu fi as-safar wal xalifatu fil ahl allahumma inni a'uudu bika min wa'saa'i safar wa ka'aabatil manzar wa suu'il munqalabi fil maali wal ahli wa idhaa raja'a qaala hunna wa zaada fiihinna aa'ibuun taa'ibuun aabidun li rabbina xaamidun rawaahu muslimun rahimahullahu taala maana muqrinin mutiqin walwaasa bifathil waawi wa iskaanil aynil muhmala wa bisaa'il musallasati wa bilmadd wa hiya shidda walkaaba bilmadd wa hiya taxayru nnafsi min xuznin wa naxwihi wal munqalab al marji' kon al imaam al xaafidu Nawawi rahimahullah mu andil ñu xadis bii di premier xadis ci buntu bii nga xam ne ubbi nañ ko ci jotaay bi ñu génn muy chapitre cent soixante-dix téeméer ak juróom-ñaar fukk buntu bi wax ana lan nit ki di wax bu dee dafa war daabatahu lissafar baabu maa yaquluhu ida rakiba daabatahu lissafar ci suñu jotaa bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna ubbi woon nañ ko gisoon aaya bi nga xam ne ñaari laaya yi indi woon ci suuratu zukhruf ne qaala allahu taala wa ja'ala lakum min alfulki wal an'aami ma tarkabuun لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه إلى آخر الآيات nga xam ne ci la laaya yi doon jeexe tey nag niñ ko waxe woon ñu war a dugg nag ci wàllu xadiis yi waaw ñu war a ci wàllu xadiis yi waaw ñaar la xadiis yooyee nag moom lañu war a gi insha allahu taala comme niñ ko waxoon muy njëkke xadiisu li nga xamante ne mooy xadiisu mawlana ibnu umar radiyallahu taala anhuma mu ne wa an ibni umar muy no xadiis neuf cent soixante-douze mu ne wa an ibni umar mu ngi jële ci mawlana abdallah ibnu umar radiyallahu taala anhuma anna rasulallah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na ida stawa bu yemoo woon hmm, ala ba'irihi ci kaw war toog ci war waayam ila safar jëm ci tukki waaw waajal ida stawa ala ba'irihi xaarijan xaalam nekk koo xam ne da génn ila safar jëm ci tukki lan la doon def mu ne kabbara salaasa da doon allahu akbar ñetti yoon summa qaala ginnaaw gi mu ne subhaana gàcc ngaalaamaa borom bi subhaana ñu ngi feey ci géeju alladi ka nga xam ne saxara lanaa hada moo ñu tàggatal lii dàbba gi wa ma kunna lahu muqrinin tama suñoo nekk ñoo xam ne doon nañu ci suñuy pexe bokk di man di ko tàggat wa inna te ñun ilaa rabbinaa ci suñu boroom la munqalibun waat nañ ne ci moom la ñuy dëpp ci moom la ñuy delloo te ci la moom la ñuy dellu léegi nag mu teg ci ginnaaw lool mooy laay biñ gisoon bi weesu hein mu ne allahumma e suñu boroom inna ñun de ko ñu ngi lay ñaan di la laaj fii safarina hada suñu tukki bii nga xam ne moom la ñuy entreprendre bëggu boo def nii ñu ngi la ci ñaan albirra yiw lépp lu yiw rek wa taqwa ak ragalu yàlla waaw yal na bu mu deñ di ànd ak ñun nañu koy dottil wa amali waaye ñu ngi lay ñaan ci ci jëf ma lépp lu ñu jëf rek fekk la nga xamante ne daa dëppoog la nga gërëm allahumma yee suñu borom hawwin yal nag ñu woyofal alayna ci suñu kaw safarana hada suñu tukki bi yal nag ñu ko woyofal waaw watu yan na bonda te yal na nga ñu lemal li mu sori waayam ñu xotti ko ci loo xam ne du ñu ko yëg waaw xotti ko ci ay distance li muy gudd gudd bu ñu ko xottee dox ko dem ko mu mel ni loo xam ne dañ ko tënkal daal ñu koy lemal waaw ba coono ba nga xam ne normalement moom la nit di daj ci co ci euh, tukki bu mel nii ñun nga daal ñu koy lemal ba pare mu nekk loo xam ne du ñu yëg sax euh, distance bi allahumma yeesuñu borom anta saahibu fi safar waaw muqriniina maanaam wax na maanaam muqrinin ah loolu dama ko fàttoon mooy li mu ne bu doon wax daan subhaanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin imaamu Nawawi ci suuf mu ne maanaam muqrinin maanaam wax jooju mu wax muqrinin nag ci laaya bi mooy mutiqiin doonuñ ko nekkuñu woon di ko man ci suñu kattanu bopp suñuy pexe bopp kese lépp lu ñuy war fekk ñoo ko tàggat oto bi nan lañ def ba defar oto bi loolu xam-xam la bu yàlla def ci ñoom waaw sinon nit yàgg na fi tam wax ñoo defar oto waaw matériaux yii fi nekk ñoo fi mas a nekk waaw du dañoo jële ay matériaux yoo xamante ne nii te gannaaw àddina lañ ko jële indi ko ngir mën a defar oto yi di waaye nag borom bi boo xool jamono ju nekk mu feeñal fa façon bi mu ko bi mu bëgg fa mode transport bay génn ñoomin ñi nga xamante ne mooy éoliennes yeeg xeet yooyu nga xam ne ñoom ñëpp ñoom itam ci mode de transport yi la ñun ma naan éolienne non <laughs> mooy cabine yooyu am Grenoble <laughs> hmm? hein téléphérique voilà <laughs> téléphérique maanaam éolienne éolienne mooy boobu di wëndeelu ci àll bi tey tey produire euh, kii li nga xamante ne mooy électricité ak loolu déedéet loolu boobu waaw waaw télé téléphérique waaw kon am da ci zone montagneuse yi jaw jaw fi nga xam ne daa bari ay montagne nga xam ne am fa ay yoon ak tamit di xotti distance yi day day metti waaye nag montagne yi ñu jël ak buum goo xam ne moom la ñuy takk bu dëgër wala ak boo xam ne ci ci weñ lay nekk waaw yoo xam ne moom lañuy ñuy def ba mu dëgër ñu def ci genre ay genre euh, euh, mbir yoo xam ne comme ay néeg yu ndaw <laughs> nga xam ne dañ ciy dugg ñii ñi dañ ciy dugg mu am nag da ngay xool verre yi di xool ci di gis ci biti waaw li daal luñ la dugal nii benn kabaan ngeen dugg après affaire bi dem bu ngeen duggee ba fees rek ñu affaire bi dem yóbbu leen beneen côté bi ci loo xam ne moom lu gaaw lay doon waaw loolu lépp ay moyen de transport la yoo xam ne borom bi moo ko yombal kon muqriniina mooy loolee nag mutiqiina mu ne mooy mutiqiina ñu woon man ci ñun suñu góor euh, góor lu képp ak suñuy pexey képp bu ci boroom bi tabaaraka wa taala daal woon jàppa dal kon loolu moo doon muqrin dañ ko naroon a sute léegi nag mu ne kon da doon wax ne allahumma inna nasaluka fi safarina hadha al birra wat taqwa loolu wax nañ ko sànq wa min al amali ma tarda allahumma hawwin alayna safarana hadha wati anna bu'da loolu waxoon nañ léegi fii lañ ñëw allahumma anta sahibu fi safar ay eh, sa borom anta yow de as-saahibu fi safar yow de yaay ki nga xam ne yaay takkook sab jaam waaw borom bi du deñ di takkook jaamam jaam bi mënu koo rëcc ci fugloom ci surveillance am fi safar waaw ci tukki waaye moo koy wattu waaw moo koy wattu de lépp loo xam ne luy dale ci safar la ci tukki te dalu la borom bee la wattu gese du sa góor góorloog sa mën a seen teg sak aayat déedéet allahumma anta saahibu fi safar borom bi yow yaay ki nga xam ne yaay ki ah xam nga as-saahib mooy àndandoo fi safar mooy ki nga xam ne du deñ di ànd ak jaam bi wa huwa ma'akum aynama kuntum la wax borom bi mu ngi ànd ak yéen fu ngeen man di nekk waaw mais nag du ma'iya boo xam ne dama naan man comme bu ma jëlee sama oto sama téléphone dugal ko sama poche mu ngi ànd ak man du loolu de déedéet waaw jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu amul kenn ku rëcc ci moom te fu ngeen nekk xam na leen te moo leen gën a jege seen buumu xol kon allahumma anta saahibu fi safar wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wal xalifatu fil ahl waaye borom bi yaay ki nga xamante ne de yaay al xalifa fil ahl nit ki bu tukkee kan la bàyyi bor ca gannaawam boromam kan la àndal boromam moo kooku amul liir kooku amul place <laughs> waaw mooy alxalifatu fil ahl mooy ki ñuy wutu ci suñu njaboot boo tukkee yàlla nga bàyyeeg sa njaboot waaw waaw booy dem moom nga àndal te booy ña ngay bàyyi ñoom nga leen bàyyee te fa nga jëm ca yàlla ñoom itam yàllaa leen yor <laughs> Allahu akbar alxalifatu fillah voilà allahumma isa eh borom inni a'udhu bika min wa'sa'i safar isa eh maa ngi lay muslu ci yow ñëw di muslu ngir nga musal ma ci lan min wa'sa'i safar wa'sa imaamu Nawawi rahimahullah ci suuf mu ne ginnaaw bi mu waxee maanaa muqrinin mooy mutiqin mu ne wal wa'sa bi fathil waawi noonu lañ koy takke mooy du du wi wa waa ah, faa bi danga koy fataa maska kaw wa iskaanil ayni ayn bi waa sukun waa almuhmala bi nga xam ne amul tomb wa bi saa après saa almusallasa bi nga xam ne ñetti tomb la am du sade waaw du sha mais sa bi am ñetti tomb wal mat di après nga xëcc ko a saa mu ne wahiya lool nag dañuy tekk ma ashidda mooy ak tar ak tar tar kon mooy borom bi ñu ngi ñëw ci aw ngir nga musal ñu min waa saa i safar ci tar taru tukki waaw tukki am na tar tar waa yal nañu ko musal waka abatil mandar mu ne waka waka abatil mandar mu ne ca suuf bil maddi ka aaba bul kaabati kaaba wala al kaabaak wala kaba déedéet kaa bil maddi da ngay fëcc kaaf bi bu gudd wahiya mu ne lool taxayyuru nafsi min huznin wa nahwi mooy ah soppeeku wuusu booy soppeeku bakkanu nit ki nit ki di soppeeku min huznin ci njàqare ku koy dal wa nahwi ak yu mel noonu waaw xam nga tukki day changer humeur léeg-léeg <laughs> waaw waaw bara nga nekk mauvaise humeur wala yu mel noonu ba pare nekk ci njàqare ay way man fu ma jëm wuuruma ndax naa am la may uti te ñama bàyyi gannaaw nangam ak nangam yooyu yëpp ak njàqare yu la mën a dal ci yoon wi mu ne loolu lépp nag wa ka abatil manzar waaw mu ne ma ka aaba mooy loolu waaw mu ne kon yàlla nag ñu muccal ci euh, ak ak soppeeku euh, ak xoolin waaw wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab ak ñaawu al munqalab ci suuf mu ne al munqalab al marja mooy ak dellu waaw waaw fa ñu jëm yàlla bu ñu fa am wa ka'abatil manzar jële fa li nga xamante ne mooy déception la ma tax a jóg ci sama tukki bii duma ci am dara waaw <laughs> waaw waaye wa su'il munqalab waaye it yàlla nag ñu muccal tamit ci ma ba ma delloo dem tukki am la ma am dellu siwaat ñëw jële fa loo fekk fa loo xamante ne nii lu ñaaw la waaw ñaawuk delluwaay waaw am malheur boo xamante ne nii moo dal ña ma bàyyi woon gannaaw moo xam sama alal moo xam samay xarit moo xam sama njaboot ma ñëw ah, yu bari ay yu bari daal li may dal sama gannaaw loolu yal nag ñu ko musal mooy wasu al wasu il munqalab fil ci alal yi dama bàyyi gannaaw wal ahli waaye ak ñoñ ña voilà kon lii la imaam ibn am Umar wax radiyallahu anhu mu ne wa ida rajaa lii mooy yonent saa sallam bu doon dem di tukki mu ne waaye wa ida rajaa bu doon dellu nag jóge fa muy tukki tukki fa mu tukki woon di ñëw di ñibbisi xaalahun na da doon waxaat kàddu yi ba pare dolli ci leneen mu ne wa zaada fiihinna mu yokk ci yii nii ne aayibuun aayibuuna aayibuuna aji dellu lañu taa'ibuuna aji di tuub lañu aabiduuna aji di jaamu lañu kan li rabbina waaye suñu borom tabaaraka wa taala xaamiduuna te moom it moom lañuy sant waaw xaamiduuna di sant li rabbina ñeel suñu borom mune ne xadis bi rawaahu solo na ko muslimun di al imaamu abul xusayn al imaamu abul xusayn al qushayri an-naysaabuuri rahmatullahi alayhi léegi xadis bi laaj bi mooy est-ce que imaam muslim kese solo af xadis bi nii euh, wàllu mujj bi bim aayibuna taibuna abiduna rabbina hamiduna foofu noonu lu mel noonu imam kii indi na ko imaamul Buxaari yi loolu bokkul ak bii même bu dee am na côté boobu ah moo tax al imaamu Muslim Abul Husayn ah, dinañ ñëw ci yooyu mooy riwaayu imaamul Buxaari yi boobu insha allahu taala pour nga xool li nga xamante ne mooy eh, eh, eh, te loolu imaam al kii la koy indi imaam an-Nawawi dina ko indi bunt bii buñ ko jeexalee buntu bi ci tegu moo tax jarul ñu fi ñëw lim naan kaana an-nabi sallallahu alayhi wasallam idaa qafala min al-hajj aw al-umra voilà loolu muttafaqun alayhi la imaam Muslim mais daal niroog bi mais defe naa bokk réellement ah da doon wax buy yéeg ak buy wàcc lan la doon wax ab ci la indi la le waaye kon al imaamu muslim ibn abul husayn rahimahullahu taala moom moo ko solo naka noon al imaamu ahmadu ibnu muhammad rahimahullahu taala moom daal dina koy solo ci musnadu abdillah ibnu umar radiyallahu anhuma ndax xadiis dañoo niroo boo def boo deful attention même la imaam Ahmad solo na lii jëlee ko ci Abu Kamil al-Jahdari eh, rahimahullahu taala eh, non eh, pas al-Jahdari Abu Kamil du al-Jahdari mooy al-Khurasani al-Abnawi al-Baghdadi rahimahullahu taala ci moom moom la ko jëlee moom moo mu ne Hammad mu ne ya'ni ibn mooy Hammaad non maanaam Hammaad yaani ibn Salama Hammaad Hammaad ibn Salama ibn Dinar al-Basri Abu Salama voilà rahimahullahu ta'ala asbatu naasi ci ki nga xam ne mooy Saabit moom mu jëloo ko ci Abu Zubayr gis nañ ko fan yee Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Qurashi Abu Zubayr al-Makki rahimahu an Ali ibn Abdillah al-Bariqi moo ko jëlee ci Ali ibn euh, Abil Walid Abdillah ibn Sa'd ibn Ali ibn Harith al-Azdi al-Bariqi al-Ummani rahimahullah an Abdillah ibn Umar radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana idhaa rakiba raahilatahu voilà ñoom nii la ko waxee mu ne leen saa sam nekkoon na mosoon a war war waayam ah kabbara salaasa da doon kabbar ñetti yoon thumma qaala ginnaaw gi mu ne subhaana alladhii sakhkhara lanaa haadhaa wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun thumma yaqulu allahumma inna as'aluka fi safari hadha albirra wattaqwa gis nga fi safari naa bële imam muslim fi safari hadha albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarda allahumma hawwin alayna as-safar safarana hadha bi as-safar watwi lana al-bu'd al-ba'id allahumma anta as-sahibu fi as-safar wal khalifatu fil ahl allahumma ashabna voilà ishabna fi safarina yàlla na nga ànd ak ñun waaw aynuka allati la tanaam waaw yàlla na ànd ak ñun bi ayni rida wal mahabba waaw kii eh, eh, xoole ñu bëtu yërmande ak ngërëm wax luf naa fi ahli taga eh, wutu woñu suñu ginnaaw ci suñu njaboot mu ne wa kaana idaa raja'a ilaa ahlihi qaala aaibuuna taa'ibuuna inshaa allahu aabiduuna li rabbina hamiduna kon imaamu al uh, uh, ahmad noonu la solowee waaye al imaamu abu daawuda solo na ko ci kitaabul jihaad baabu ma yaqulu rajul idaa saafara moom itam ko uh, imaam at-tirmidhi abu isa moom ci abwaabu an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam baabul maa yaqulu ida rakiba dabbata kon léegi euh, bon léegi c'est muslim nan la ko solo al imaamu muslimu abul husayni ta'ala moom euh, fi mu ko indi benn bërëb kese la ko indi kitaabul hajj baabu maa yaqulu ida rakiba ila safaril hajj wa ghayrihi waaw ci téereb aj buntu bi lenn ci suraax i def li nit ki wax bu dee dafa war jëm ci tukkib ak wala leneen lu dul aj mu ne haddathani Haarun ibn Abdillah mu ne ki ma nettali man dong imaam Muslim mooy Haarun ibn Abdillah di Haarun ibn Abdillah ibn Marwan al-Baghdadi Abu Musa al-Bazzaz al-Hammal rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Hajjaj ibn Muhammad mu ne ki nettali mooy Hajjaj ibn Muhammad di Hajjaj ibn Muhammad al-Missisi abu muhammad al-khurasani at-tirmidhi al-asl al-baghdadi al-a'war al-hashimi mawlahum rahimahullahu ta'ala qaala mu ne ibnu jurayj mu ne qaala qaala ibnu jurayj moom hajjaj mu ne ibnu jurayj nee na ñu abdul malik ibn abdul aziz ibnu jurayj al-qurashi al-umawi abul walid ñi ne abu khalid uh, al-makki rahimahullahu ta'ala mu ne akhbarani abu zubayr gis nañ sànq si riwaaya Euh, imam ahmad bi ci moom la jaar abu zubayr di muhammad ibn muslim ibn tadrus al-qurashiyu al-asadiyu euh, abu zubayri al-makki mawla al-qurashi mawlahum rahmatullahi alayhi léegi moom moo ne anna aliyan al-azdi muy ali ibn abi al-walid abdullah ibn sa'd ibn ali ibn haritha al-azdi mooy al-bariqi mi gisoon fële al-Bariqi al-Ummani rahimahullahu ta'ala axbarahu moo ko xabaare anna ibna Umar kaana ibnu Umar di Abdallah ibnu Umar ibnu al-Khattab ibnu Nufayl ibnu Abdi al-Uzza Abu Abdirrahman al-Adawiyu al-Makki saahibu rasulillah alayhi salaatu wa salaam ibnu Umar radiyallahu anhuma allamahum moo leen xamal anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana idaa stawaa alaa ba'iirihi xaarijan ilaa safar gis nga riyaad bi kaana ida stawa ala ba'iri xaarijan ila safar bi kaana ida stawa benn la ala ba'irihi xaarijan ah, ila safar hmm, même chose ak kabbara salaasan day kabbar ñetti yoon allahu akbar loolu mooy kabbara allahu akbar allahu akbar ñetti yoon summa ginnaaw bi qaala am na am na version boo xam ne dañu juum dañu def summa qaala li tastawu ala zuhurihi summa tadkuru ni'mata rabbikum idha stawaytum alayhi wa taqulu subhana alladhi non non sayyidna ibnu umar waxul lool dana yoneen saa sam te waxul woon lool tàmbali woon laaya bi comme niñ ko gisoon bii paas déedéet fi mu doon commencé di wax rek mooy bu waxe allahu akbar bu toogee ci war waaye mbay waaja départ ci voyage bi naa allahu akbar allahu akbar allahu akbar doora wax subhaanalladi kon mu ngi noonu hmm? mu ne kon kabbara salaasan thumma qaala subhaanalladi saxxara lanaa haadaa wa maa kunnaa lahu muqriniin wa innaa ilaa rabbinaa lamunqalibuun allahumma innaa nas'aluka fii safarinaa haadhaa albirra wattaqwaa wa min al-amali ma tarda allahumma hawwin alayna safarana hadha watwi anna bu'dahu allahumma anta as-sahibu fi as-safar wal khalifatu fil ahl allahumma inni a'udhu bika min wa'sa'i as-safar wa ka'abati al-manzar wa suu'i al-munqalab fi al-mali wal ahl wa idha raja'a qalahunna wa zada fihin ayibuun taa'ibun aabidun li rabbina haamidun Allah ah <laughs> kon lii da ko al imaamu daal di indee ah léegi kon lëkkaale ma buntu bi mooy ñaan bii na bokk ci ñaan yi nga xam ne dañ ñaan di takk xam leen am na yeneen yu ñëw mais yu bari day tourner autour de ça waaw yow bu dee mënoo jàpp lu dul benn fexeel jàpp bi jeex na waaw saa booy dem di ko wax kaana yadullu ala dawaami wal istimrar yoneen saa sam da cee saxoon di ko def waaw bu doon dem ak bu doon ñibbisi daf ko bu kon lii kon baabu lëkkaaleem ak suñu bunt bi ginnaaw njàngat bu njëkk bi baabu maa yaqulu idaa rakiba dabbata lan la nit ki di wax bu dee dafa war dafa yéeg war waayam loolu mooy ñaana ngi na nga nañu ko xam bu ñu yégatee di entreprendre tukki waxoon nañ nag côté boobu que ne bu nee dàbbatawu warwaayam tekkiwul ne man bu dee warwaay bi du sama warwaay wala du man maay dawal wala moomu ma ko dañ ma ko aal kon bokk ma ci déet ci nga kay waaw non maa yor oto bi sax di ko dawal mais c'est pas ma voiture ah on l'a prêté dañ ma ko aal kon nag xam naa man taxul may wax parce que imam dane woon baabu buntu maa la nga xam ne yaquluhu la nit ki wax ida bu dee rakiba war na dabbatahu war waayu boppam li safar ngir tukki alors que bon comme que dañ ma ko al moom ma ko wala boog dañ may conduire man moom ci orel bi laa dugg waaye chauffeur bi dawal man fee laa toog yor samay écouteur nekk samay mbir dama wan sax ginnaaw <laughs> kanamu tali bi waaw man xool man maa ngi xool sa gannaaw kon nag xam naa man bokkuma ci ci ga waaye damaa yéeg avion wala damaa yéeg li nga xam ne mooy super wala tata wala kalando wala lum ci man di demee wala sous-marin wala li nga xamante ne mooy gaal walla li nga xamante ne mooy téléphérique téléphérique bi ñu wax wala métro laa jël wala tramway waaw yooyu yëpp ci yam waaw lépp lu ñuy transport loo yéeg sama welo laa yéeg di dem aca waxal nga wax lii nga ne allahu akbar allahu akbar allahu akbar subhaana allazii saxxara lanaa haazaa wa maa kunnaa lahu muqriniin wa innaa ilaa rabbinaa lamunqalibuun allahumma innaa nas'aluka fii safarinaa haazal birra wattaqwaa wa min al-amali ma tardaa allahumma hawwin alaynaa safaranaa haadaa watwi annaa bu'dahu allahumma anta as-saahibu fi as-safar wal xaliifatu fil ahl allahumma inni a'uudu bika min wa'saa'i as-safar wa ka'aabatil manzar wa suu'il munqalabi fil maali wal hmm? mooy ale bi aywa ñaareel parce que ren saa salaam wax mbir da ko doon wax gis nañ fi maa gis yooyu aywa rawatina yu mel nii. allahu akbar allahu akbar allahu akbar. subhaana alladi saxxara lanaa haadaa wa maa kunnaa lahu muqriniin wa innaa ilaa rabbinaa lamunqalibuun allahumma innaa nas'aluka fii safarinaa haadal birra wattaqwaa wa minal amali maa tardaa allahumma hawwin alaynaa safaranaa haadaa watwi cannaa bu'dahu allahumma anta as-saahibu fi as-safar wal xaliifatu fil ahl allahumma inni a'uudu bika min wa'saa'i as-safar wa ka'aabati al-manzar wa suu'i al-munqalab fil maali wal ahl aywa ñetteel et dernière pour ale bi allahu akbar allahu akbar allahu akbar subhana alladi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarda allahumma hawwin alayna safarana hadha watwi 'anna bu'dahu allahumma anta as-saahibu fi as-safar wal-khaliifatu fil ahl allahumma inni a'uudu bika min wa'saa'i safar wa ka'aabati al-manzar wa suu'i al-munqalabi fi al-maali wal-ahl léegi ñett yaago